moom nag moo doon Omar di Sayyidina Omar la tuddoon Ibn al di doomi al-Khattaab al-Khattaab boobu nekkoon moo nekkoon mbokku ndax mook Zayd ibn Amr ibn Nufayl ñoom ñoo bokkoon yaay alxataab bii gisoon nañ ne bokkoon na alxataab bi bokkoon na ci ñi ko doon mbugal moom Zayd ibn Amr ibn Nufayl ma ñu gisoon ca ñooñu nga xam ne ñoo newoon ca jamonoy tumuranke ga laata lislaam di ñëw ñoo yonent bi aleyhi salaatu wassalaam doon ut diine joo xamante ni ci lañuy nekk moom nag kon Seydina Umar ibn al yi kon moom doomu alxataab la alxataab boobu di ibnu nufayl kon moom mooy omar di ibnul xataabi di doomi alxataab alxataab boobu di ibn abdil ibn riyaax ibn abdillah ibn qurt ibn razaax ibn adiy ibn ka'b ibn lu'ayyin ibn gaalibin al qurashiyu dàkkantalam nekkoon abu xafsin moom lañ ko doon dàkkantale moom seydina umar ibnul xattaab ki nga xam ne nag radiyallahu anhu moo nekkoon yaayam moo nekkoon xantama binti haashimin ibnul mughira nekkoon ibnati ammi abi jahlin wal xaaris ibnay hisham ibnul mughira moom seydina umar ibnul xattaab yaayam xantama la tuddoon di doomi haashim am na nag ay njuumte yu ñëw comme ni ko imaam alxaafiz ibn xajar waxe ci alfath bi mu waxee lool mu ne wa ummu omar yaayu seydina omar mooy xantama bint haashim di doomi haashim haashim boobu di doomi ku ñuy wax almughira ibnati moom xantama boobu nekk doom bu jigéenu ammi abi jahlin bàytexu abu jahlin moo ko juróon di haashim ndax bàyyi abu jahlin hisham la tudd dafa amoon rakk boo xam ne moom moo tuddoon haashim kooku nag moo jur haashim boobu mooy ki nga xam ne moo jur yaay seydina omar ibn alxataab moo tax am na nag ay njuumte moo tax imaam alxaafiz raximahullah mu ne wa waqa inda ibn manda annaha bintu abi jahlin wa huwa tasxiifun nabbaha alayhi ibnu abdilbarri wa geyruhu mu ne te ñëw na rot na nag ci ibn ab ibn euh, manda euh, ci téeréem bi kene moom bi muy tudd di def tarjama seydina omar ibn alxataab radiallahu anhu dane moom yaayam doomu hisham la nekk bàyyi abu jahlin mu ne moom dafa ne bàyyi abu jahlin moo jur kan moo jur yaayi seydina omar muy Hisham comme sii dane moom sëram la ñoo bokk mook Abu Jahl ñoo bokk baay mu ne loolu nag ak njuumte la goo xam ne ci tasxif la mooy ni ñuy binde comme que Hisham ak Hashim soriwuñ ci bind loolu ci leen juum ne Hisham waaye du loolu nag Abu Jahl ibn Hisham la te xantama bi ibn Hashim la mooy Hisham ak Hashim ay frère lañu woon mu ne te imaam ab ibn Abdul Barr moom daal dinay def euh, liyeete na ci loolu pour wane ne lii nii ak njuumte la këne yaayu seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda du seeru Abu Jahlin direkt bokkuñ baay waaye baay texu Abu Jahlin moo juróon xantama boobu di yaayu seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu moom nag niñ ko doon dàkkantele comme ni ñu ko waxe léegi mooy Abu Hafsin doomam yi giinoon mag moo doon Hafsa nekkoon soxnaa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaye tamit doon nañ ko dàkkantale moom seydina Umar ibn al mu naan ko ndax kunya mooy comme buñ naan la abu diw bàyyi diw walla noonu comme abu Hafs laqab nag comme ñu naan al-Faaruq moom al-Faaruq lañ ko doon wax ki nga xam ne moo tàqale dëgg ak caaxaan loolu mooy li nga xam ne moom lañ ko doon dàkkantele muy alfaaruq umarul faaruq radiyallahu taala anhu imaam alxaafiz mu ne fa qiila awwalu man laqabahu bihi nabi mu ne nee nañu ki ko njëkk a tudde noonu mooy yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne rawaahu abu jaafar ibn abi shayba fi taarixihi an tariq ibni abbaasin an umar mu ne moom daal na koy solo abu jaafar ibn abi shayba ci taarixam jële ko ci yoon yoonu abdullah ibn abbas mu jële ko ci seydina omar ibn alxataab euh, dinañ seetlu na gis nga imaam alxaafis dane wa qiila ñu ne loolu nag fa qiila awwalu loolu am solo la ndax day wane ne bu doon ne riwaaya bi dafa wér moom imaam alxaafis dane ne kon moom yonent dina ci dogu mais doguwu ci siixatu tamrid la def mooy waqiila ñu ne loolu nag dinañu ko soxlaal ci kanam léegi bu ñuy gis moom dugg ci lislaama moom seydina umar ibn alxataab radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa anna bihi am mu ne kon loolu mooy wax bi ci njëkk am ñu ne ki ko tudde mooy euh, naka noonu tamit li ñu wax sànk ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko tudde imaam ibn Sa'd tamit soloo na ko jële ko ci suñu yaay Aïsha waaye ñaari xadiis yooyu ñoom dañu am problème comme niñ koy gise ci biir incha allah mu ne waqiila ahlul kitaab nee nañu ne du yenent bi aleyhi salaatu wasalaam moo ko tudde al faaruq waaye waa ahlul kitaab muy les gens du livre mu ne lool nag axrajahu ibn Sa'din mu ne imaam ibn Sa'd soloo na ko jële ko ci ani Zuhri ci az-Zuhri rahimahullah mu ne waqiila beneen wax muy ñetteel bi ci kan moo tudde seydina Umar ibn al-Khattab al-Faaruq mu ne waqiila ñu ne Jibril Jibril aleyhi salaatu wassalaam moo ko tudde mu ne loolu rawaahu al-Baghawi imaam al-Baghawi rahimahullah daldi na koy solo ne moom loolu tur boobu seydina Jibril aleyhi salaatu wassalaam moo ko tudde moom nag seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa ardaa moom ak duggam ci lislaam euh, dafa bari ay version yu ñëw ci ak duggam ci lislaam moom Seydina Omar ibn al yi ci gën siiw ñaar la benn bi nga xam ne moom moo gën siiw te moom mooy histoire bi nga xamante ne nii incha allah dinañ ko tudd léegi bi nga xamante ne nii ci la jër jaase mer ne day dem fekk yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fa mu nekk dal di koy Euh, faat ba mu dajee ka mu dajeel mu ne ko yow te loolu gisoon nañ ko ci euh, nisaa'un xawla rasul alayhi salaatu wassalaam wa radiyallahu taala anhu bi anhunna bi ñuy def tarjama sërëm boobu di Fatima bint al-Xattaab radiyallahu taala anha wa ardaaha loolu version la boo xam ne bu bari ay riwaaya yu ci ñëw la même bu dee riwaaye yi li ci ëpp wala yépp dañoo daif waaye yenn yi dañuy dëgëral dañuy wane ni mbir mi am na cosaan li tax ndax yenn yi yenn yi dañu nekk ñoom daif yu mag lañu ndax euh, euh, ñi ko soloo bari nañu riwaaye yooyu noonu gis naa ne ku mel ni euh, at yi moom indi na ci ay version yu bari presque neuf version yu ñëw di wax ci dugg ci lislaamu Seydina Umar ibn al-Khattab waaye balaa lool bu ñu fàttee ne moom Seydina Umar ibn al-Khattab bokkoon na ci ñi nga xam ne ñu gënoon a tar mbugal ci jullit ñi gisoon nañ ne moom moo doon duma jaam bu jigéen boo bële doon ko duma ba mu sonn ba pare naan ko bàyyiw ma la ndax dama laa ba waaye dama sonn bu ma paree dinaa la dumawaat gisoon nañ tamit hijrat al hijratu ila al habasha muy riwaaya ummu abdillah boobu di e, bint abi hasma radiyallahu taala anha bi mu layla bint abi hasma bi ñu ngir dem xabasa ci leen seydina omar radiyallahu taala anhu ñëw ne ko innahu lal intilaaq yabna yaa bin umma abdillah qaala naam wallahi la naxru naxrujanna ilaa fii fii ar fii ardillah mu ne moom ilaa aaxiril xadiis comme ni ñu ko gise woon seydna Omar ibn al bi nga xam ne ci la jullit ñi di dem Éthiopie ñooñu première gàddaay bi ba mu ñëw fekk ummu abdillah di Layla bint abi xasma fekk ko mu ngi taxaw fekk jëkkëram dem di uti ay yoo xam ne dinañu ko coxla ci seen voyage boobu mu ñëw ne ko innaha lal intilaq ne ko ndax heure dem dafa jot yow bint abi xasma yow umma abdillah mu ne ko naam ah kay bañ a dem dinañ génn ci suufu si yàlla si dem foo xam ne dootu ngeen ñu fa mbugalati mu ne wa kaana ashaddu nnaasi alaynaa mu ne wa kaana ashadda nnaasi alaynaa te omar radiyallahu taala anhu bokkoon na ci ginoon a tar ci waa quraysh ak mbugal ci ñun jullit ñi ba looloo tax ba jëkkëram ji di Amir ibn Abi Amir ibn Rabi'a ba mu ñibbi ba mu demee dox soxla boobu ba ñibbisi ñëw mu ne ko boo gisoon Umar euh, ibn al-Khattab li dox seen moom waxtaan wi ba bi muy dem ndax bi ko waxee lool bi muy dem dane moom da leen ne Seydina Umar na yàlla ànd ak yéen ci boobu moom nag euh, Amir ibn Abdullah lan la waxoon amir ibn rabi'a dane wallahi laa yuslimu alladhi ra'ayt xatta yuslima ximaar alxataab ne ne soxnaam si layla bint abi xasma ne ko ndax yow dangaa atamiata fi islaami ndax yow dangaa xemnem seydna omar mi nga gisoon ki nga gisoon sànk naan moo doon wax ak yow mu dugg ci lislaam lool nga bëgg mu ne ko waaw mu ne ko wallaahi maa ngi wàcc yàlla man aamiru bnu rabia laa yuslimu omar bnu alxataab Umar ibn al-Khattab mi ma xam dudd alladhi ayta bañ na ba bañ tudd turam ndax lan ndax mere guñ ko mere woon ndax ni mu tare woon ci ñoom ak duma yim leen doon teg mu ne laa yuslimu alladhi ra'ayta ki nga gis sànk du tuub mukk waat naa ko ci yàlla xattaa ba lu dul yuslima dafa tuub ximaarul xataabi mbaamu baayam moom xataab fekk mbaamu baayam tuubul di xataab moom du tuub nga gis wax ji ni mu ñagase njoolu nag moom moo tax soxnaam si di Layla bint Abi Hasma radiyallahu ne loolu da ko wax ndax li nga xam ne moom la gisoon qaswatihi wa shiddatihi na ndax li mu gisoon Omar akuk férocité akuk taram ci suñu kaw ñun jullit ñi ci kaw loolu la ko doon waxe kon ñu gis ne moom dafa bokkoon ci ñi dàqoonu mbugal jullit ñi moom Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu moom nag daanaka xissa bi nga xam ne mooy nettali ak tuubam bi nga xam ne moo gën siiw bi ñu te ñu tudd ko sànk boobu noonu ñëw na ci ay riwaaya yu bari yoo xam ne wax naa la ne euh, euh, at-Tarhuni moom daa na daaka daal dina ciy dajale loo xamante ne nii lu baree baree baree bari mooy ci saxiixu siiratu nabawiyya boobu mu defoon te def nañ ko waxoon nañ ko ci introduction bi que téere boobu waxoon nañ ko bi ñuy def introduction ci siiratu ci siira bi moom indi na ci neuf yoon yoo xamante ni jaar nañ ci riwaaye yooyu nga xam ne euh, pour bañ guddal xaw ma ndax dama bu ci njëkk pour gàttal ko bi ci njëkk imaam Ibn Asakir moom moo ko soloo euh, naka noonu tamit moom nag bi mu koy soloo mu ngi ko jële ci alqaasim moom daanaka ci yoonam bu yoon wu gudd la pour bañ a guddal moom ci yoon boobu jële na ko ci ci di tudd islaamu Seydina Omar bu njëkk boobu nga xam ne moo njëkk a ñëw ci bokk ci riwaaye yi nga xam ne ñoo wax ci duggu lislaamu Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu radiyallahu taala anhu wa arda ibn Asakir moom daal dina koy solo waaye naka noonu tamit ñëw na ci yoonu ibn saadin tamit daal na koy soloo ak ad-Daaraqutni tamit soloo na ko imaam al tamit soloo na ko ak imaam al-Bayhaqi soloo na ko ci ad na ko noonu tamit ibn Asaakir soloo na ko ci yeneen yoon jële ko tamit ci yoonu ñoom ñii jële ko ci yoonu Isxaaq ibn Yuusuf al-Azraq e, mu ne haddathana al-Qaasim ibn Usmaan al-Basri an Anas ibn Maalik léegi daal di nettali ne xaraja Umar ibn Umar mutaqallidu as-sayf fa laqiyahu rajulun min bani Zuhra qaala ayna ta'midu ya Umar mu ñëw ne ko histoire bi incha allah dinañ ci ñëw wax ko lan mooy kiiw bi léegi ñoom biñ ko jëlee foofu ndax riwaaye bii nii xa euh, kii bi moo ci am problème mooy ne naroon na wér budul woon Isxaaq ibn Yuusuf al-Azraq bi ndax imaam al Buxaari rahimahullah moom dane moom dafa am ay xadiis loo xam yoo xam ne laa yutaabaru alayhi kenn du ko ci topp te moom muy Yuusuf al euh, euh, al Azraq bii nii Yuusuf di Isxaaq ibn Yuusuf al Azraq foofu moom mooy ki nga xamante ne nii moom daanaka ñi nekk ci rija euh, chaîne bi ñépp dëgër ba mu des moom moomu ndax muy euh, non euh, al alqaasim ibn Usmaan al Basri voilà mooy alqaasim pas pas pas Isxaaq ibn Yuusuf mais alqaasim ibn Usmaan al Basri moom mooy ki nga xamante ne nii te moom mooy ki jële ci seyna Anas moom mooy ki nga xamante ne nii moom la imaam al Buxaari ne moom lahu ahadith la yutaaba'u alayha dafa am ay xadiis yoo xam ne moom xadiisam ni kenn du ko ci topp wala am na ay xadiis yoo xam ne kenn du ko ci topp di confirmer ci boroom xam-xamu xadiis yi wala ruwaat yi di confirmer moom li muy wax kenn du ko ci topp imaam al tamit moom moom dane laa yutaaba'u ala xadiis yi kenn du ko topp moom ci ay xadiisam yi mu ënd waaye euh, même bu dee loolu noon am na euh, imaam ad nii moom dane laysa bil qawi moom moom dëgërul muy moom al-Qaasim ibn Usmaan boobu al-Basri boobu nga xam ne moo ko jële ci Seydina euh, euh, Anas ibn Malik waaye euh, li nga xamante ne nii nag moo ci am mooy ne loolu mooy li nga xam ne mooy li gina dëgër ci wax yi jëm ci moom même bu dee ne imaam Ibn Hibbaan moom daal dina koy site ci as-siqaat waaye dañuy gis ne waxu imaam al-Bukhari bi mooy li nga xam ne mooy li dëgër ak loolu te imaam az-Zahabi rahimahullah moom dafa ne moom moom dafa ra euh, euh, bi muy wax ci boo demee ci al lisaan lisaanul miizaan di nga ko fa fekk moom waxam jooju imaam az-Zahabi rahimahullah mu ne moom mu ne euh, al-Qaasim ibn al-Basri bi soloo na xadiis boo xam ne bu siiw la buy wax ci dugg ci lislaamu Seydina Umar ibn al-Xattaab wa hiya mun munkara jiddan mu ne xadiis boobu noonu riwaaye boobu riwaaya munkara la boo xam ne mooy ne ndax munkar ci euh, xam-xamu xadiis mooy daif boo xamante ni dafa wuteeg ñoo xamante ni ni ñoo ñu wóor ñi ndax moom dafa xawa a niroog euh, boo seetloo munkar dafa xa daa am leneen lu muy niroog ci wàllu xadiis mooy koo xamante ne nii waaye nañ wax munkar moom munkar mooy riwaaya bi nit ki buñ nee waa ji munkarul xadiis mooy moom da'if la moom mooy ku feebal la indi fi version boo xam ne dafa wuteeg version ñi ko gina ñi nga xam ne ñoo wóor tout bu boobaa lan la ñuy wax mais ay mbiram dañ naan xadiis bi munkar la loolu nag moom la imaam az-Zahabi ne kii riwaayaam bi moom munkara la waaye bu ñu seetloo ne eh, malgré wax jooju noonu Euh, moom imaam az-Zahabi loolu la wax daal di ne matn bi muy ko mooy bi jëm ci boobu ne Seydina Omar dafa yoroon jaasim génn dem dayeg dem këram fekk ñu ne ko waaji na ko yow sa waa kër ñoom tuub nañu mu dem duma leen comme niñ koy gise ba dugg fa jàng suuratu Taaha ak yooyu mu ne loolu loolu noonu moom da ko daldi de jàpp ne loolu contenu boobu noonu demewul noonu mooy ne riwaaya bi munkara la te munkar wax nañ li li muy tekki léegi mooy daif boo xam ne dafa solo loo xam ne dafa wuuteeg li wóor ñi wóor ñi mu soloo mais malgré loolu dañuy gis ne xadiis bi riwaaye yu bari yi ñuy wax même bu dee wax yi am na ci mooy ne cette fois yi comme li imaam al-Bukhari yi ne dafa am rahimahullah dafa am ay xadiis yoo xam ne kenn du ko ci toog mooy dafa ñëw ci yeneen yoon yu bari yoo xam ne cette fois-ci moom rek wéetu ci bu ci wéetoon ñu ne waaw mais neuf riwaaye yiñ la wax te deux lañ la ci citeegul bu njëkk ba boobu bokk ci léegi euh, euh, ñun ñu ngi ci bu deuxième bi troisième yoon bi mu jaar imaam Ibn Ishaq moom moo ko soloo ci al-Maghazi te ci yoonam ci la ko imaam al-Bayhaqi soloo moom jële ko ci ad-Dalaa'il euh, génne ko moom ci téere boobu ad-Dalaa'il moom imaam Ibn Ishaq rahimahullah xam naa amaana ñu jël après riwaayé bi nga xamante ne nii moom la wax ndax riwaayé bi boo gisee euh, islaamu Seydina Umar ibn al ci lii nii mu am problème bokk na ci problème yi ñuy wax à part yi nga xam ne yii nii matn yi muy sanad yi bokk càllale yi nga xam ne dañu am problème même li ñuy bari bari loolu matn bi daa am loo xam ne waaye ba lu ñëw ci matn bi muy contenu bi nañ continuer ñu ngi kon ci Euh, nu mu tudd ñu ngi ci euh, euh, troisième bi nga xam ne imaam Ibn Ishaq moo ko solo ak imaam al-Bayhaqi jële ko ci yoonam waaye quatrième bi nag mooy riwaayé bi nga xamante ne nii moom ki nga xamante ni moo ko solo ndax yii nii riwaayé yu bari lañu neuf lañu amaana sax ma yem ci ci cinq bi ngir bañ a a guddal tamit Euh, euh, tëb wax cinq bi mu jeex cinquième bi mooy li nga xamante ne nii imaam Ibn Aiz moom moo ko soloo ci Maghazi wam jële ko ki ci yoonam tamit la ko Ibn Sayyidin Nas rahimahullah moom it soloo ko jële ko ci al-Walid ibn Muslim moom mu ne haddathani Umar ibn Muhammad qaala haddathani abi Muhammad ibn Zayd ibn Umar Abdullah ibn Umar qaala ibn Sayyidin Nas fa dhakara al-qissa léegi loolu tamit ci riwaay yi la bokk waaye ba mu des ba ba mu jeex ba neuvième riwaaya léegi euh, loolu ku mel ni euh, imaam Ibn Abdul Bar moom bi muy wax dane matnun xasan moom nag amaana dane matn bi contenu bi bu xasan la ci riwaaya bi mais amaana waxam jooñ mu wax li tax mu ne xasan mooy ne yoon yu bari yi mooy ne même bu dee dafa da'if ci yoon yi mais seenu bariwaay day wane ne affaire bi am na cosaan man na sax yëgateku ba yem ci xasan mais pas xasanun bi daat yi dafa nekk lu baax jëfandikoo nga xam ne moo topp après saxiix moo ci topp nekkul ne ci loolu la jóge que ne moom dafa wér noonu ci ndax boppam waaye li daati yi dafa wér ndax yeneen yoon yi nga xamante ne nii moom affaire bi euh, ci la jaar yoon yu bari yi ñooy wane ne tamit waa alu siyar wal maghazi di ko tudd loolu maana moom ci loolu la sukkandikoo moom imaam alxaafiz ibn abdil bar ne riwaaya bi riwaaya la boo xamante ne nii matn bi matnun xasan comme ni mu ko waxee na ko noonu tamit imaam az-zurqaani rahimahullah moom bi nga xamante ne nii ci lay euh, euh, bi muy sharaa euh, téere mawaahibul laduniya Euh, bi nga xamante ne moom la al-Qastallaani bind moom it da koo da koo wéral da moom li tax mu dëgëral riwaaya bi dane ci bariwaayu ay yoon yi nga xamante ne nii ci la jaar moom da koo wéral ci da ko dëgëral ci ndax yoon yi mu jaar riwaaya bi mooy li nga xamante ne nii bari yoon yi moom ci la jaar daldi dëgëral riwaaya bi ndax moom imaam euh, euh, euh, az-Zurqaani bi muy sharaa lool dane rawaa xadiisu aslam ndax dafa am ci boo xam ne ci aslam la jaar aslam bi moo nekkoon moom Seydina Omar moo ko libeere woon mu jële ko ci Seydina Omar moom mooy bàyyi Zayd ibn Aslam sëriñu imaam Maalik boobu noonu Zayd na Aslam boobu bu mag boobu sëriñam bu mag boobu Zayd ibn Aslam baayam mooy Aslam bi mais nag comme que dafa jaar ci yoonu Usaama te Usaama moom Usaama boobu daif la loolu moo tax affaire bi euh, daldi di daif ci yoon bii moo tax moom nag nee na am na ci yeneen yoon moo tax moom imaam Az-Zurqaani rahimahullah mu ne rawaa xadiisa Aslam an Omar hada bi tuulihi al-Bazzaar wa Tabaraani wa Abu Bayhaqi wa rawaahu daaraqutni min xadiisi anas wa bni asaakir wal bayhaqi an ibni abbaas wa abu nu'aym an talha wa aisha kulluhum an umar nahwa an aisha kulluhum an umar nahwa fa haadihi fa haadihi turuqun ya'dudu ya'dudu ba'duha ba'dan fanjabara maa fiihi min da'fi usaama moom ah, imaam az-Zurqaani rahimahullah mu ne xadiisu aslam bi nga xam ne mooy wax ci riwaaya moo wax tuubug Seydina Umar ibn al-Xattaab radiyallahu taala ma lii dañuy njëkk a ñëw ci taxriij bi d'abord affaire ci wàllu riwaaye yeeg yooyu version yi ci dëgër ak yooyu bu ko defee après bu ñëwee rek dugg ci mu jeex léegi mu ne rawaahu daal dina koy solo aslam di aslam bi ñu wax sànq di bàyyi Zayd ibn Aslam an Omar jële ko ci Seydina Omar ibn al-Khattab mu ne hada lii bi tuulihi ci guddaayam noonu la ko riwaayaa ni mu gudde waaye tamit mu ne soloo na ko bi noonu al-Bazzar imaam Abu Bakr al-Bazzar soloo na ko mu ne wa Tabaraani imaam at-Tabaraani it soloo na ko wa Abu Nu'aym abu Abu Nu'aym tamit soloo na ko wal Bayhaqi ak imaam al-Bayhaqi mu ne wa rawaahu Daaraqutni imaam Daaraqutni tamit soloo na ko jële ko min xadiisi Anas jële ko ci xadiisu seydna anas ibn malik radiyallahu anhu bi ñu waxoon sànq wabnu asakir na ko noonu ibnu asakir soloo na ko wal bayhaqi tamit soloo na ko an ibni abbas yin jële ko ci seydna abdullah ibn abbas mu ne na ko noonu abu nu'aym tamit soloo na ko an talha jële ko ci talha wa aïsha ak saydatuna aïsha radiyallahu anhum mu ne kulluhum an omar ñoom ñépp ñu ngi ko jële ci seydna omar ibn al-khattab nahwa lu mel ni xadiisu aslam bi mu ne nag fa haadihi turuqun ya'dudu ba'daha ba'dan mu ne lii nag yoon yi mooy në ak bo mooy nëf yoon yi boo ko boolee yépp mu ne yooyu dañuy yenn yi dañuy dëgëral yi ci des fan fi fii min min da'fi Usaama li nga xaman léegi nag mu réparé mel ni bu doon ab damb damb la ñu daal di koy mën a tabax tabaxaat mbir mi daal di koy wenganti dam loolu nga xam ne moo ci nekkoon problème di feebulu Usaama biñ la waxoon sànq mu ne moom noonu ci la ko euh, ki imaam az-Zurqaani rahimahullah daldi moom daldi dëgërale xadiis boobu ci yoon yi bari yi nga xam ne mais nag mooy ne yoon yu bari yi ci xasan la koy yóbbu bi gayrihi nga xamante ne ñoom ñooy tax mu daldi nekk loo xam ne lu ñu mën a nangu la même bu dee am na ñoo xam ne ñoom nanguwuñ ko dañ ne comme yoon yi dafa da'if jeex na waaye dañuy gis ne tamit ndax bu ñuy wax xadiisun xasanun bi ghayrihi dafa nekk bu baax mais ci yeneen yoon moo yooyu yëpp daif lañu mais bu dee daafu yëpp nekkul yu rëy a rëy yoo xam ne comme ab fenkat ne ba wala wat wadda koo xam ne créékat yu mel bu koo xam ne bu dee yooyu amu ci ak yi nga xam ne ñooy tax riwaaye ñu ne lii dafa garaaw dañ koy teg fële yooyu bu ci amul muy faible bu ndaw bu ñu baree yooyu dañuy dëgëralante léegi. Euh, naka noonu sax imaam alxaafiz ibn xajar raximahullah moom ci fatxul baari bi muy wax ci euh, qissatu mooy xadiis bañ fi gisoon ay yaa zarih amrun najiix rajulun fasix yaquulu laa ilaha illa allah ci seydna omar ibn alxataab bi ñuy wax hawaatiful jaan yi nga xam ne ñoom ñoo doon wane ci début siira bi doon jinne yi doon wax ci ñëwug yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci xadiis boobu noonu imaam al Buxaari euh, moom rahimahullah comme li imaam al Xaafiz wax ne indi gi mu indi qissatu Sawaad ibn Qaarib moom la Seydina Omar radiyallahu anhu da ko romboon bi mu nekkee xalifa mu ne bu ma juumul kii nii kee di romb soit ab gisaanekat la woon kaahin la woon walla mu nekkoon ki nga xam ne moo doon yor seen yooyu ci jaahiliya di yor seen affaire hôtel yooyu ñuy jaamoo seen doon ray seen kii yi wala euh, seen yi ñuy defal seen yàlla yi ba mu woolu ko laaj ko mu ne ko yow mosoo maa gis li ma wax lii après mu ne ko dama lay ñaan ci yàlla ndax li ma wax dëgg la wala déet mu ne ko waaw kuntu kaahinahum fi kuntu kaahinahum fil jaahiliya man maa nekkoon seen ñoom fa ma dëkkoon maa nekkoon seen gisaanekat avant lislaam di ñëw ci xadis boobu ba muy wax mu ne ci loolu moom imaam alxaafis mu ne indi gi nga xam ne moom la imaam al Buxaari indi qissatu sawaat te mu ngi ko indi ci bunt bi nga xam ne fa la def baabu islaami Umar ibn al-Khattab mu ne loolu day imoom c'est comme si Seydina euh, euh, euh, nu mu tudd al Buxaari rahimahullah moom day day mel ni kuy junju këne loolu mooy li nga xamante ne ni moo waral tuubu Seydina Omar ibn al nga xamante ne nii même wax yooyu ay yaa zarih amrun najih rajulun fasih boobu dafa ñëw ci riwaaye yiñ la wax yu bari yi jaar ci suñu ñu yaay Aïsha ak Talha ñu jële ko ci Seydina Omar radiyallahu taala anhum ajma'in kon nag loolu euh, ndax ci riwaay al bi raximahullah mooy bu Seydina Omar naan bayna ana inda aliatihim id jaa rajulun bi ijlin fa dabaxahu fa saraxa fii saarix mu ne benn bés avant l'islam avant yonent mooy moom laata avant l'islam bi ñëw mu ne dama mas nekk ci yàllaay waa Quraysh yi benn waay ñëw jàpp benn yëkk daal di koy rendi benn nag indi ko fa di ko rendil seen léegi mun dégg ci biir nag wi aw yuuxu wu rëy boo xam ne neena lam asma qattu ashadda sawtan minhu masumaa dégg yuuxu gu tol noonu masuma koo dégg nee na mu ngi wax baat baa ngay wax naan yaa jaliix yow jaliix amrun najiix mbir moo xam ne mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu kii lay doon moo xam ne day day am day nekk lu réussite lay doon rajulun fasih góor gu leer wala meñ éloquent mu yonent bi alayhi salaatu wasalaam yaqulu mu naan laa ilaha illa anta amul benn buur ku dul yow nee na ci biir xadiis bi mu ne lam abra hatta alam ma wara a hada ginnaaw gi mu waxee nee na yàggul famaa nashib naa an qiila hada nabi yàggul tuuti ma dégg ñu naan yonent mi alayhi salaatu nit ñi naan nee na moom yonent la loolu noonu mooy ne li nga xam ne dafa ñëw di dëgëral riwaaya yii wallahu taala alam léegi riwaaya qissatu islaamu islaami seydina umar ibn al nan la demee euh, kon bu ñu jëlee riwaaya bi ñu la waxoon sànk mooy riwaaya bi ñu la ne woon aslam moo ko jële ci sangam di seydna Umar ibn al te li tax mu mu mu da'if doomu Zayd ibn Aslam la ndax Zayd ibn Aslam ni mu doon nekk rahimahullah sëriñ bu mag lool nga xam ne bokk ci sëriñu imaam Maalik ibn Anas yu mag yi rahmatullah alayhima ay doomam ay kii Usaama bii ki ay doomam lañ woon te dafa da'if comme li nga xam ne noonu la imaam Ahmad ibn Hanbal wax lool moom nii nag moo tax xadiis bi da'if ndax ci bu dee buñ jëlee ci yoon bi ñu la waxoon sànq ne la al moom soloo na ko euh, na ko noonu Ibn Asakir euh, al Bazzaar soloo na ko jële ko ci yoonu ñoom ñu jële ko ci yoonu Ishaq ibn Ibrahim al-Hunayni moom moo ko jële ci Usaama ibn Zaydin ibn Aslam Usaama bii moo indi problème mu xadiis bi ci tàllale bi Zayd ibn Aslam an abiyi mu jële ko ci Aslam an jaddihi kon mooy Usaama jële ko ci Zayd Zayd jële ko ci Aslam mi nga xam ne mooy maamu Usaama qaala mu ne kon première qissatu islaamu Umar ibn al radiyallahu taala anhu moo nekk nii naka noonu tamit imaam ibn isxaaq wax naa la ko sànq moom soloo na qissatu islaam islaamu seydina umar ibn alxataabi radiyallahu taala anhu wa ardaa euh, léegi nañu wax li imaam ibn isxaaq wax bàyyi Euh, riwaayé Usaama bële bu imaam al-Bazzaar bi ñu jël bi nga xam ne mooy riwaayé imaam Ibn Ishaq imaam Ibn Ishaq moom lan la wax moom dañu ëndil terrain général bi mooy contexte bi nga xam ne ci la Seydina Omar ibn al-Khattab tuube ndax Seydina Omar ibn al-Khattab ban mois la tuub ak kañ la tuub ban at la tuub lool dafa am wuute ci biir boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dafa am ñoo xamante ne nii nee nañu cinquième année bi ci la tuub en tout cas lépp li ñépp d'accord mooy ne Seydina Umar ibn al bi muy tuub mooy fekk na hijratul ula ila al am léegi nag après moom ci la tuub ci diggante ñaari hijra yi loolu ñépp d'accord nañ ne fekk na hijratul Habasha am léegi nag est-ce que ci cinquième année boobu la ndax ci cinquième année bi lañ demoon wala ci sixième année bi foofu la wute am ndax comme li imaam Ibnul Jawzi wax dafa am ñu ne rahimahullah moom Ibnul Jawzi moom dafa soutenir na moom ci cinquième année bi ci la naa Omar ibnul Xattaab daal di tuub euh, imaam Abu Nu'aym moom mu ne dafa tuub ginnaaw tuubug Seydina Hamza ci ñetti jour moom mu soloo ko ndax. Euh, Euh, xadis boobu mu ngi ko soloo jële ko ci Seydina Abdullah ibn Abbas mais xadis boobu ku mel ni imaam az-Zahabi dane xadis bi dafa da'if même bu dee am nañu ko moom dane dafa da'if te tamit imaam al-Hafiz ibn ci al-Isaaba bi nga xamante ne ni rahimahullah ci lay def tarjama Seydina euh, Hamza ibn Abdul Muttalib dane Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib moom mu ngi tuub ci deuxième année bi ginnaaw yónni yonent bi alayhi salaatu wassalaam te dem Habasha Éthiopie ñépp d'accord nañ ne ci cinquième année bi la woon te Seydina Omar ibn al-Khattab après le tuub kon mooy ne wax jooju ak riwaaya bi ñi ne dafa tuub ñetti fan ginnaaw bi Seydina Hamza tuubee ginnaaw ba riwaaya bi ku mel ni imaam az-Zahabi ak ñooñ dañ ko dayifal te waxu imaam al-Hafiz bi ci kaw lool bu jàppoon ni lële wér na dun wax loolu ne kon deuxième année bi kon mooy def nay année deuxième année ba cinquième année bi ci kaw waxu ñi ne ci cinquième année bi la imaam euh, euh, euh, Omar ibn al-Khattab daal di tuub comme li imaam Ibn al-Jawzi wax léegi am ñeneen ñu ne nag déedéet moom mu ngi tuub moom Seydina Omar radiyallahu anhu ci sixième année bi loolu ay wax la yoo xam ne yu am la ak ñaata moom moo nekkoon ñaateelu yoon imaam Ibn Ishaq moom moom. soo kii bokk euh, nu mu tudd ibnul musayyib rahimahullah moom imaam ibn saadi jële na ci moom ne bi seydna omar ibnul xataab di tuub kaanu rajulan wa asharata niswa dañu nekkoon 40 góor ak 10 jigéen ñu jële ci euh, imaam ibn isxaaq moom mu ne kaanu qariban min arbaina min rijaalin wa nisaa moom imaam ibn Ishaq mu ne bi ima bi Seydina Omar ibn al-Khattab di tuub ñu ngi nekkoon à peu près ay quarante ci ay góor ak ay jigéen waaye loolu nga xamante ne nii moom la imaam ibn Ishaq wax am na yeneen wax comme niñ la wax waxu imaam ibn al-Musayyib bi rahmatullahi alayhim ku mel ni nag as-Salih ash-Shami moom rahimahullah dafa dëgëral waxu imaam ibn Ishaq bi moo tax mu ne Euh, ginnaaw bi mu waxee ne am na beneen wax boo xam ne Isxaaq ibn Bishr moom moo ko wax jële ko ci Abdullah ibn Abbas que ne ñoom temps yooyu dañu quatre-vingt-dix-neuf lañu woon ak jigéen moom mu ne loolu Isxaaq ibn Isxaaq bii nii mu ne Isxaaq bii moom da'if la moom de toute façon euh, non non moom wirul ndax moom dañ ko tuumaal sax ne moom da doon da doon defar di créer ay ay ay ay ay xadiis kon kooku xam nga ne lu mu wax moo tax mu ne wa isxaaq kaddaabun yada isxaaq ibn bishr bii ne daa jële ci abdullah ibn abbas radiallahu taala anhuma ne quatre-vingt-dix-neuf lañu woon ak vingt-trois jigéen mu ne déedéet mu ne moo tax mu ne qultu ibn isxaaq innama mu ne mu ne moom dafa dëgëral li imaam ibn isxaaq wax mu ne euh, kanta Isxaaq bi nga xam ne moom Ibn Bishr moom kazzab la nit la koo xam ne li muy wax du dëgg moom kàccikat la yadaata da doon créer ay xadiis kon nag moom bu ne quatre-vingt-dix-neuf kenn du kenn kooku ay waxam manuñu ko opposer wax ji nga xam ne moom la imaam Ibn Isxaaq wax ne ci quarantaine quarante lañu woon moom nag euh, Seydina Umar ibn al kon léegi ñu ñëw ci riwaay bi rahimahullah dañuy tànn riwaaye la yoo xam ne yu bari la kon moom mu indil ñu euh, ginnaaw bi ñu waxee at mi nga xam ne ci la Seydina Omar ibn al tuube ñii ne nañ cinquième année bi ñii ne année bi ñii ne trois jours après bi Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib tuube wax jooju imaam Ibn Abbas mooy bi muy laaj ne ko ci lan lañ la tudde al-Faaruq te wax nañ la ne waxu imaam ibn xajar bi waxoon sànq ne wax waqiila ke wax nañ ne mooy que ne ki ko tudde alfaaruq mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu muy siixatu tamrid bu dëgëroon fi moom du wax qiila nee na ñuy ndax riwa muhaddisuuna yi côté boobu dañ ci rigoureux comme ni nga xam ne noonu la imaam an-Nawawi ci introduction al majmu' mu ngi ko fay leeral bay dugg ñi nga xam ne ci yenn ci fuqaha yi en général ñenn ñi nga xam ne dañuy xadiis boo xam ne day nekk ci saxiix imaamul Buxaari au lieu ñun ñoom ñu ne ñu wax waxe ko siixa boo xam ne mooy expression boo xam ne dañ ciy dogu mais ñu naan xiira wala ruya loolu mu leen ci dugg noonu di leen wax ne mbir mi bu le bu dee ci saxiix yi la jóge waroo wax loolu siixatu tamrid comme si mbir mi dëgërul dangay wax lu leer que ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na voilà léegi moo tax imaam alxaafis bu nee xiila loolu day wane dara te wax naa leen nañ ku mel ni imaam al-Bayhaqi euh, az-Zahabi moom dane xadis boobu wérul dane moom da'if la léegi kon imaam Ibn Ishaq di ñu bi tuubug Seydina Omar ibn al-Khattab mu ne moom walamma qad Ishaq walamma qadima Amr ibn al-Aas wa Abdullah ibn Abi Rabi'a ala Quraysh walam yadriku maa talabu min asxaabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa raddahum annajaashi bimaa yakrahuun wa aslama umar ibn alxattaab wa kaana rajulan daa shakiima laa yuraamu maa waraa'a dahrihi imtana'a bihi asxaabu rasulillah wa bi Hamza hattaa aazuu qurayshan moom imaam ibn Isxaaq mu ne bi nga xam ne ci la Amr ibn al-Aas ak Abdullah ibn Abi Rabi'a delloo Quraysh ñëw fa ta jotuñu la nga xam ne moom lañu namoon moom lañ doon ut ngir mu delloo leen an-Najaashi daldi leen delloo ñi gëmoon yonent bi aleyhi salaatu te dawoon foofu di jullit ñi ca Quraysh ca an-Najaashi Abyssinie Éthiopie mu ne te an-Najaashi daldi leen delloo mu ne te Seydina Umar ibn al nag daldi tuub mooy gàcceeg Quraysh yemul woon ci delloo leen mais dañoo ñëw beneen problème bu am mooy Seydina Omar ibn al tuub mu ne te dafa nekkoon ku koo xam ne force intérieure la amoon ku amoon doole kenn ñemewu ko woon nekk koo xamante ne nii bokkoon ci gayndey Quraysh yi bi nga xam ne nag ci la tuub ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ak saxaabaam yi radiyallahu ta'ala anhum daldi am nag protection bu gën a dëgër ginnaaw ba ñu amee Hamza Omar radiyallahu ñu song waa Makka xeex ak ñoom wane ne li nga xam ne ñemewuñ ko woon def di julli ci biti ñu def ko nag ndax Seydina Omar ak Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhu ardaa moom nag imaam ibn Isxaaq dane wa islaamu Umar fii ma mu ne nekkoon na dugg ci lislaamu Seydina Umar fii ma li nga xam ne moom moom laa jote anna uxtahu Faatimata bint alxataabi këne sëram di Faatima di doomi alxataab Faatima bi bint alxataab eh, boo fàttale ko ci siira bi gisoon nañu benn sëru bi ñuy duma Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu boo ko fàttale ko ba ko al ashaqiyul mujrim Uqbat ibn Abi Mu'ayt alayhi min songoon ak ñamu nekkaloon foofu Quraysh ca Kaaba ga dóor ko ba xàmmeetuñu bakkan bi ci xar kanam gi ba ñu ko yóbboo këram waa banu tay mu yóbbu ko ñëwaat ne bu wallaahi bu abu bakar deewee dinañu rey Uqba ibn Abi Mu'ayt ba mu ba ko yaayam di faj ba mu ximmaliku lan la doon wax dane yaayam demal ci umm Jamil bintul Xattaab demal ci umm Jamil bintul Xattaab nga laaj ko maada faala rasulullah ana lan la yonent bi alayhi salaatu wasalaam def ndax mu ngi ci jàmm ndax bañ leen di bañ koy duma moom ñoom ñépp a nga fa woon te ginnaaw gi ci ñépp lañ doon jëm mu ragal ñu daloon ci kawam ummu jamil boobu noonu moom mooy faatima bii moom la imaam alxaafiz ibn xajar ne wala àlla amaana ne mooy ne dane amaana ne ummu jamil boobu noonu faatima bii moom la mooy ne ummu jamil lañ ko doon dàkkantale am na tamit ci yenn riwaay yu ñëw ne umay umay ma la tuddoon am ñu ne Fatima mooy dañ ko doon woowe ñaar yooyu mais dàkkantalam moo doon ummu jamil bintul xattaab voilà loolu muy lu am solo ndax man nga ne ndax loolu man nga ne mais ummu jamil bintul xattaab biñ doon tudd ak kii moom lan mooy seen différence imaam alxaafis rahimahullah ne amaana kenn ki la këne moom ndax ñëw na ci yenn riwaay luy wane lu mel noonu këne moom ummu jamil boobu moom mooy Fatima bii nii te tamit dañ ko wax umay ma wallahu taala alam moom imaam ibn isxaaq kon mu ne islaamu seydna omar fii ma balaghani li nga xam ne moo ma jote gis nga moo tax imaam ibn isxaaq riwaayam moom dafa daif ndax amul sanad dafa ñëw nettali ne ci li mu li mu am ci information wax naa la ne riwaaye yi daanaka yépp a mais boo leen boolee comme li imaam Az-Zurqaani wax yenn yi dañuy dëgëral yeneen yi euh, mu ne këne sëram di Fatima bint al-Xattaab mu ne wa kaanat inda Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl mu ne ta moom di faatima boobu mu ngi nekkoon ci Sa'id ibn Zayd Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl mooy ki nga xam ne moom moo nekkoon boroom këram jamono yooyu mooy ki nga xam ne moo nekkoon boroom këram moom Fatima boobu mu ne wa qad aslamat wa aslama zawjuha Sa'id ibn Zayd wa huma mustaxfiyaani bi islaamihima min Umar mu ne tamoon Fatima di sëru Seydina Umar bi ak boroom këram di Sa'id ibn Zayd moom mooy doomu Zayd ibn Amr ibn bi bokk moom mii ci diis ñi nga xam ne ñoom lañu bégal ñoom la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di bégal ci àjjana moom nii Sa'id ibn Zayd bi ci la bokk mu ne tamoon euh, dañoo tuuboon moom ak jëkkëram waaye dañ doon nëbb seenu ngëm doon ko nëbb Omar ibn al-Khattab ndax xamoon naa ne moom ni mu tare woon am mbugal ci ñi nga xam ne ñoo ñi gëm bés bu yëgee ne waxuma la bu yégee ne gorom bii e, kii nga xam ne moom lañ may sëram muy Sa'id dafa tuub waxatuma la ñu naan sëram Ummu Jami kii Fatima bii dafa tuub rey leen la leen di def benn yoon baa mu duma leen duma yu taa looloo tax nag ñoom ñu ko doon nëbb nag doon nëbb seen tuub googu nee na bi ñu koy nëbb euh, mu ne faraqan min qawmihi mu ne wa kaana Nu'aym bokk léegi ñoom dañ doon nëbb seen ngëm gi Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mu ne wa kaana Nu'aym ibn Abdillah an-Nahham rajulun min qawmihi min bani Adiy ibn Ka'b qad aslama wa kaana aydan yastaxfi bi islaamihi faraqan min qawmihi mu ne te Nu'aym ibn Abdullah an-Nahham nit la koo xam ne radiyallahu ku bokkoon tamit ci waa Banu Adi bi nga xam ne mooy tribu bi waa Seydina Omar bokk waxoon nañ la moom ibn Adi la al-Adawi moom ci tribu de Adi la bokkoon moom Seydina Omar ibn Ka'b mu ne moom it dafa tuuboon waaye moom it da doon nëbb ak ngëmam ndax ragal waa banu adi buñ ko yëgee ne tuub na mbugal yiñ leen doon teg comme ni ñépp doon nëbbatoo mu ne wa kaana xabaab ibnul arati yaxtalifu ila faatima bint alxataab yuqri'uha alquraan mu ne te xabaab ibnul arat moom gisoon nañ ko seydinaa xabaab radiyallahu taala anhu da doon dem ci faatima boobu ak boroom këram di Sa'id ibn Zayd di leen jàngal alxuraan di leen jàngal yi nga xam ne bu demee nekk ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ya nga xam ne moom la leen di jàngal moom lay ñëw di leen di jàngal ñoom mu ne euh, moom imaam ibn Isxaaq mu ne fa xaraja Umaru yawman mutawaxishan mutawashihan sayfahu yuridu rasulallah wa rahtan min asxaabihi qad aslamu mu ne nag seydna Umar ibn al daldi xëy benn bés ràngoo jaaseem daldi utali yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fekk mu ngi ci benn mbooloo ak saxaabaam yi nekk ci kër goo xam ne fii baytin ind qad ijtama'u fii baytin inda ñu ngi woon ci kër gu nekk ca Safa muy këru al arqam ibn abil arqam radiyallahu taala anhu ardaa am na ci yeneen riwaaye yi ñu waxoon këne seydna umar radiyallahu anhu dane dama masa toog ci kaaba gi maag abu jahlin ak yenn ci kuffaaru quraysin yi abu jahlin ne gisu ngeen alayhi laanatullah kii nga xamante ne nii mooy ki nga xamante ne moom moo taqali suñu mbokk yi tàqale ñoo ba pare saaga suñu diine ji muy yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne képp koo xamante ne nii rey nga ko rekk man abu jëlin teg naa sans géléem yoo xam ne maa la koy jox nee na ma ne ko abu jahlin ndax ma ne ko yaa abal xakam yow abul xakam ndax li nga wax nii saa géléem yi c'est garanti est-ce ku def loolu ku rey Muhammad alayhi salaatu wassalaam di nga ko ko jox mu ne ko waawaw nee na ma dem daldi jël sama jaasi utali fu faraa dajeeg mu bi ñu la waxoon sànq ibn Abdillah an-Nahham loolu ci riwaay boobu nee na lii loolu noonu moo tax mu jóg mu demoon ci yonent bi alayhi wassalaam nee na wa huwa qaribun ma bayna rijalin wa nisa waxu imaam ibn Ishaq bi mu mu ngi nii mu ne te ñoom jamono jooju ñu ngi nekkoon entre euh, quarante ci lu tuuti yem quarante presque quarante entre ay góor ak ay jigéen ci ay jullit ñoo xam ne ñoo fa woon ñoo ñi nga xam ne ñoo gëmoon yenent bi aleyhi salaatu wassalaam euh, nekkoon foofu ci Makka waxoon nañ la jamono ji ñenn ñu bari ñu ngi woon Éthiopie mu ne wa ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ammuhu Abdil Muttalib wa Abu Bakr ibn Abi Quhaafa as-Siddiq wa Ali ibn Abi Taalib fi rijaalin minal muslimiin radiyallahu anhum mimman kaana aqaama min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi makka te ñoom bi mu génnee di fa dem fekk ñoom ñu ngi à peu quarante góor ak jigéen mu ne tam mu ngi nekkoon ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci kër goo gële nekk ci Safa di kër al arqam ibn abil arqam mu ne mu ngi woon ak moom bàyti xam boobu di Hamza ibn Abdil Muttalib radiyallahu taala anhu wa ardaa waaye bokkoon naña newoon ak moom yonent bi aleyhi salaatu wasalaam foofule abu bakr ibn abi quxaafa di seydina abu bakr ibn abi quxaafa radiyallahu taala anhu as-siddiq mu ne wa ali ibn abi taalib fii rijaalin min almuslimiina radiyallahu anhum nekk ak ñeneen ci ay jullit yal na ngërëmul yàlla nekk ci seen kaw yal na yàlla gërëm leen mu ne mimman kaana aqaama ma min ma mimman kaana aqaama ma rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi màkka bokk ci ñi nga xam ne ñoo desoon nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam nekk màkka ndax wax naa la ne ñeneen ñu ngi woon Éthiopie nee na walam yaxruj fii man xaraja ila ardil xabasha mooy ña fa desoon te demuñu woon Éthiopie ñoo nekkoon ak moom mu ne fa laqiyahu Nu'aym ibn Abdillah di an-Nahham Nu'aym ibn Abdillah daal di dajeeg Omar mu ngi yor jaaseem radiyallahu anhuma utali côté boobu fa qaala lahu mu ne ko moom Nu'aym ibn Abdillah radiyallahu anhu ne ko ayna turiidu yaa Omar ne ko yow foo jëm yow Omar bi mu ko gisee ak fitna gi muy da bi muy waaxoo ak jaase ji mu yor mu ne ko yow yow foo bëgg a dem nii foo jëm nii Omar fa qaala uridu Muhammadan hada saabiya alladi farraqa amra qurayshin wa safaha axlaamaha wa aaba diinaha wa sabba aalihatana fa aqtuluhu fa qaala lahu Nucaym wallaahi laqad garratka nafsuka min nafsika yaa Umar atara bani abdi manaafin taarikiika tamshi ala al ardi wa qad qatalta muhammadan afalaa tarji'u ila ahli baytika fa tuqiimu amrahum qaala wa ayu ahli bayti qaala xatanuka wa bnu ammik saciid bn zayd bn amr wa uxtuka faatimatu bint xattaab fa faqada wallaahi faqad wallahi aslama wa tabi'a muhammadan sallallahu alayhi wa sallama ala diinihi fa alayka bihima moom mu ne imaam ibn isxaaq mu ne bi mu génnee dayeeg Nu'aym ibn Abdullah an-Nahham boobu radiyallahu anhu mu ne ko yow foo jëm yow Umar ibn al-Khattab am na ci yeneen riwaaya dane ko yow mii dane ko Nu'aym bi muy wax ak moom mu ne ko maa maa maa ra'aytu illaa annaka sabawta ma'a muhammadin dane Nu'aym yow gisuma lu dul ne sax ni ngay waxe nii dama foog naa ne yow mbaadu dangaa tuub jéng ànd ak muhammad laa wax alayhi salaatu wassalaam di ko menacer léegi mu ne ko nag moom Nu'aym mu ne ko yow nga ne moom mu ne bi mu ko laajee foo jëm mu ne ko man Omar xam nga fu ma jëm ci muhammad laa jëm sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne mooy ku jeng ki loolu lañ ko doon gise ñoom waa kuffaaru Quraysh mooy ko bàyyi seen diine ji dem ci beneen diine alladi moom mi nga xam ne farraqa amra Qurayshin moo tàqale mbiru Quraysh ba nekkatuñ benn wa saffaha ahlaamaha mu daldi doyadal seeni xalaat ak seeni xel wa aaba diinaha mu daldi ayibal seen diine ji wa sabba alihataha ba pare mu saaga bi yàllaay Quraysh yi fa aqtula bu ko defee nag ma daal di koy rey nag man looloo ma tax a jóg laa wax bu boo xamul li ma tax a jóg mu ne ko wallahi laqad gharratka nafsuka min nafsika ya Umar ne ko maa ngi wàcc yàlla que ne yow sa sa bopp de wor na la ci sa bopp yow Umar yow sa bopp wor na la atara bani abdi manaaf yow la atara bani abdi manaaf yow gis yow est-ce que jàpp nga ne yow waa banu abdi manaaf di waa famille yonent bi alayhi salaatu wasalaam taariki ko dinañ la bàyyi yow tamshi alal ardi ngay dox daal ci suuf si normalement comme si rien waqad qatalta muhammadan yow nga foog ne te rey nga muhammad sallallahu alayhi wa boo ko reyee nga foog ne waa banu abd manaf dinañ la bàyyi ngay dox tranquillement bi vaquer à ses euh, occupations ne ko wallaay sa bopp ndax na la ne ko nag yow afala tarji'u ila ahli baytik lan moo la teree dem ci sa waa ñoñ yow sa waa kër yow Omar demal ci sa waa kër fa tuqiima amro nga lijjanti seeni mbir jubal seen mbir ba pare comme que jàpp nga ne ñoom dañoo jéng que Muhammad alayhi salaatu wasallam dafa jeng moo tax nga bëgg koo rey mais demal sa kër d'abord bale kay tàmbali sa wewu tànk commencé sa kër mu bi mu ko waxee mu ne ko wa ay ahli bayti yow affaire bi jële ko kaw ndax loolu coup de massue lay lay représenter ci kuffaaru Quraysh nii jamono jot ñoom gis nga honte bi gën rëy bu nit mënoon a am jamono jooju mooy nga xëy ñu ne sa doom wala sa mbokk wala sa frère wala sa kenn koo xam sa mbokk dere dugg na ci ànd ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo doon honte bi gënoon a rëy moo tax bi mu ko waxee lool mu tiit ne ko kan ban waa kër ngay wax waa kër kan mu ne ko waay yow xatanuka mooy sa soxnaay sœur bi laa wax sa jëkkëru sœur muy sa ay wabnu ammika taddi sa doomi bàytix ndax wax naa la Zayd ak Xattaab euh, Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn ak Xattaab ñoom ñoo ñoom ay frère lañu ndax ak Xattaab ibn Nawfal Zayd ibn Amr ibn Nufayl boobu moo nekkoon seen waajur ñoom ñu ne eh, mu ne ko tes di sa doomi bàyyitix laa wax laa wax di sa doo di sa jëkkëru sër te di sa bàyyi sa sa sa sa doomi bàyyitix bi Zayd ibn Amr ibn Nufayl moom Sa'id Sa'id ibn Zayd ibn Amr xamoo moom laa lay wax wa uxtuka kaay ma tegal la ci leneen non seulement sa jëkkëru sœur dafa tuub mais sa sœur ci boppam di Fatima Fatima bintul Xattaab di doomi Xattaab sa baay yow tuub na faqat waat naa ne man Nu'aym wallahi maa ngi waat ne dëgg-dëgg aslama tuub nañu ànd ak Muhammad mi nga ne moom ngay rey waaye demal sa kër nga lijjanti foofu ba pare alayhi salaatu wassalaam wa taabaa Muhammadan ala diini taw maa ngi waat ne topp nañ Muhammad ci diine danga doon kaas lu gën a garaaw ngoog demal lijjanti loolu fa alayka bihima yow demal nga lijjanti leen bi mu ko waxee àggalul pare rek faraja Umar aamidan ila uxtihi wa xatanatihi Seydina Umar ibn al-Xattaab daldi wàññeeku waaxu waaxu yu tàng uti sëram ak doomi bàyyite xam boog te di jëkkëru sëram di Saïd ibn Zayd ibn Nufay radiyallahu taala anil jamii bi mu demee nag moom Seydina Umar radiyallahu anhu mu ne wa indahumaa xabaab ibnu arati maahu saxiifa fiiha taaha mu ne te foofu ba mu ba mu fa demee mu ngi fekk ak ñoom xabaab ibnu arat radiyallahu anhu mu yoroon benn këyit boo xam ne ñu ngi ci defoon taaha moo ci ne woon di saar boobu yuqri'uha iyaahu iyaaha doon ko jàngal sama sœur bi di Fatima bint al-Xattaab nee na fa lamma sami'u xassa Umar taxayyaba Xabbaab fi maxda'in lahum aw fi ba'd al-bayt wa axadat Fatimatu bint al-Xattaab as-saxiifata fa ja'alathaa taxta faxidihaa wa qad sami'a Umaru xiina danaa ila al-bayt qiraa'ata Xabbaab alayhimaa bi nga xamante ne ci lañ dégg Seydina Omar radiyallahu anhu di jege si rek ñu dégg ay tànkam ni muy doxe di ñëw xam nga nit boo ko yàggee xam même buy dox danga koy xàmmee buy dox ni muy doxe rek même bu newee fële yow nga toog fii ni muy doxe boo ko déggee rek dangay xam ne diw mooy ñëw ñoom nag ñu dégg ko rek daldi daw xabaab daldi daw làqatu ci benn làquwaay ci biir kër gi mu ne ni mu gën a gaawe sëram bi di Fatima radiyallahu taala anha daal di jël këyit goog ñu doon liir daal koy teg ci suufu pooj bi toog ci nee na nag bi mu agsee taman déggoon naa Xabaab di jàng laata muy ñëw laata bi may agsi nee na fa lamma daxala a ma hadihi l haynama allati sami'a ana lan mooy li ngeen baat bi ma dégg nga xam ne mooy li ñuy ngunum ngunumee da koy dégg mais doo xam li muy tekki ndax déggoo ko bu baax diggam bi ma dégg mooy lan nee na Sa'id ibn Zayd ak jëkkëram ak jabaram ji di day sëram Fatima radiyallahu taala wa ardaahuma daldi ne ko déggoo dara ne ko déggoo dara mu ne lan maa sami'ta shay'an qaala balaa aha kay wallaahi maa ngi wàcc yàlla laqad uxbirtu annakuma taba taaba'tuma muhammadan ala diini wallaahi am na lu ma dégg te yéen sax en plus nettali nañ ma ne yéen ñaar ñii da dugg sax ci topp ngeen muhammad alayhi salaatu wassalaam ci diineem ji loolu dégg loolu wax nañ ma ko leela bi nga xamante ne nii ci lañu ko ci lañ leen wax lool rek après mu daldi bàyyiwu leen sax ñuy réagir mu tëb wa batasha bi xatanihi Sa'id ibn Zayd jàpp songu Sa'id ibn Zayd moomu radiyallahu anhu daldi di ko fitnaal bi koy duma nag ci la mu ne fa qaamat ilayhi uxtu Fatima bint al-Xattaab li takuffa li takuffa zawjiha fa darabaha fa shajjaha falamma fa'ala dhalika qaalat lahu ukhtuhu wa khatanatuhu na'am laqad aslamna wa amanna billah wa rasulihi fasna' ma bada lak bi mu commencé di ko dóma sœur bi di Fatima radiyallahu anha jóg di leen bëggu ko leen a ngir mu bàyyi jëkkëram ji muy fitnaal mu daldi di koy dóor benn ngàdd daal koy ba deret ji génn bi ñu gisee lool nag ñoom ñaar ñu ne ko ma ne wax nañu sax dëgg ma ne ñun tuub nañu topp nañu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam léegi yow defal lu la neex ñu xool defal loo xam defal tuub nañu te ànd nañu ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam léegi nag yaa ci des defal lu la neex ñu en tout ñun tuub nañu dugg nañ ci lislaam bi bi nga xamante ne nag ci lañu wax loolu ah, nee na moom Seydina Omar bi na bi ma gisee nag sama deret gi génn ci di tuuru ci sama di wadd ci sama sœur bi ma dóor ndax dóor yi ma ko dóor farawaa mu daldi dellu nag ci boppam nee na nadima ala ma sanaa mu daldi nag rëccu li mu def wa qaala li a'tini hadhihi as ne ko jox ma kayit gii nga yor allati sami'tukum taqra'una anifan nee na jox ma kayit gii nga xam ne moom laa dégg ngeen di jàng léegi bi mu ko waxee loolu mu ne ko déedéet mu ne ko duma la jox dara jox ma ko ma xool mu ne jox ma ko ma xool ma hadha alladhi jaa muhammad ba ma xool li nga xam ne moom la muhammad daal di ëndil mu ne wa kaana omaru kaatiban te omar dafa nekkoon koo xam ne ku mënoon bind la te ku mënoon liir la fa lamma qaala dhalika qaalat lahu ukhtuhu inna naxshaaka alayha qaala laa taxaafii wa bi aalihatihi la yaruddannahaa idaa qara'ahaa ilayha mu ne moom bi mu ko waxee lool mu ne ko sëram ne ko duma la ko jox dara ndax man dama ragal dama bañ nga yàq nga profané këyit yi muy alxuraan ji nii ñu ma mu ne ko bul tiit bul am dara looy ragal waatal ko ci yàlla yi nga xam ne mooy yàllaay Quraysh caaxaan yi ne ko dina ko ko delloo bu ko jàngee ba pare mu ne fa lamma qaala daalika tama'at fi islaamihi fa qaalat lahu yaa axi innaka najisun ala shirkika wa innahu laa yamassuhu illa taahir fa qaama umar waxtasal nee na bi mu ko waxee mu ne ko nag comme que waatal nga ma waaye yow sama frère yow dangaa nekk koo xamante nii mooy ku ku sobewu nga ndax ci shirk nga nekk ci bokkaale nga nekk te al këyit kenn du ko laal alxuraan la kenn du ko laal ku dul ku laab fa qaama Omar Seydina Omar daal di jóg faxtasala mu daal di sangu euh, atte yooyu incha allah dinañ bàyyi ba ci biir siira bi ñëw est-ce que laal alxuraan Euh, këyitu alxuraan walla yi laal alxuraan euh, est danga koy laaj ndax jàpp ngir bañ a guddal ndax tarjuma Seydina Omar moom gudd na ba pare ndax li xaajuñu waxaguñ dara ñëwaguñ ci defaguñ ci dara lii ñu ngi rekk ci début ak tuubam te riwaaya bii benn la am na beneen riwaaya boo xam ne bokkul ak lii du tout boobu dinañ ñëw ci ay waxam incha allah léegi mu ne ko kon demal nga ndax yow dangaa nekk ci sa te gi te kenn du ko laal lu dul koo xam ne dafa laab nee na ci la naaw Omar radiyallahu mu jóge daal di sangu léegi nag fa atatu saxiifa mu daal di koy jox këyit googule nga xam ne ci lañu defoon saa loolu noonu nekk ci suuratu Taaha nee na nag moom bi mu ko jëlee. Euh, mu jàll di koy fa qara'aha falamma qara'a minha sadran mu am lu mu ci jàng ci début suuratu taaha qaala maa axsana hada alkalaam wa maa akramah moom seydna omar bnu alxataab radiallahu mu ne ana lan moo gën a rafet jiij wax ak lan moo ko gën tedd waaye lan moo gën rafet jiij wax alxuraan jii ma liir lii lan moo ko gën rafet ak lan moo ko gën a tedd mu ne fa lamma sami'a dhalika xabaabun xaraja aley bi nga xamante ne nag ci la ko seydinaa xabaab ibn al arad daldi dégg mu wax loolu rekk mu gaaw génn fi mu làqatu woon fa qaala lahu yaa omar ne ko yow omar wallaahi maa ngi wàcc yàlla inni la arju an yakuna allahu qad xassaka bi da'wati nabiyihi fa inni sami'tuhu ams wa huwa yaquul allahumma ayyid al bi abil hakam ibn hisham aw bi Umar ibn al-Khattab fallah allah yaa Umar moom Xabbaab bi mu génnee daw si comme que dégg na wax jooj léegi rassuré wu léegi kon duma yim ji jot a dégg ak coow li fi amoon jeex na ba kii dal na ba nangu sangu ji ba ñëw di jàng alxuraan ba ne lan moo gin a rafet lii gin koo tedd rek mu gaaw génn ne ko yow Umar man de maa ngi waat ci yàlla ne yaakaar naa am na yaakaar bu baax nga nekk yàlla këne yàlla dalaa daal di jagleel ñaanu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ndax man dégg naa ko démb rek dégg naa ko muy ñaan naan allahumma buur yàlla ayidil islaamu dëgëralal islaam bi abil hakam ibn hisham ci abul hakam ibn hisham aw bi umar ibn al-xattaab umar ibn al abul hakam ibn hisham mooy abu jahlin wala ci Umar ibn al-Khattab dëgëralal lislaam ci kenn ci ñoom ñaar mu ne falla allah ya Umar fa qaala lahu inda dhalika Umar sayyidina Umar ne ko nag fa dullani yaa xabaab ala muhammadin hatta aatiya fa fa uslim mu ne ko léegi yow xabaab tegtal ma fi muhammad nekk alayhi salaatu wassalaam ma dikkal ko bu ko defee ma tuub seegi mu ne fa qaala lahu xabaab huwa fi baytin inda safa wa maahu fihi nafarun min asxaabihi fa axada umaru sayfahu fatawashaxahu summa camida ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa asxaabihi fa daraba calayhim albaab falamma samicuu sawtahu qaala rajulun min asxaabi rasul qaama rajulun min asxaabi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa nadara min xalalil baabi fa ra'aahu mutawashshihan as-sayf fa raja'a ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa fazi' fa qaala yaa rasulallah haadaa Umar ibn al-Khattab mutawashshihan as-sayf bi nga xamante ne nag ci la ko xabaab ci la ko ne tegtal ma fi yonent bi alayhi salaatu wa salaam nekk ma dikkal ko tuub nee na xabaab ne ko. radiyallahu anhu moom mu ngi ci kër goo xam ne ca Safaa la nekk muy kër al Arqam ibn Abil Arqam ci waa Banu Maxzum di tribu de ab de ñoom Abu Jahlin alayhi laanatullah mu ne tam nga fa ànd ak denn mbooloo ci ñi ko gëm bi mu ko ko waxee Seydina Umar ibn al-Khattab jëlaat jaasi jam yoroon daldi koy ràngoo uti nag foofale ak ci fa yonent bi alayhi salaatu wasalaam nekk kër al Arqam ibn Abi Arqam bi mu ñëwee mu fëgg bunt bi ñu dégg baat bi am kenn ku jóg ci saxaaba yi radiyallahu anhu yër ci bën bënu bunt bi gis Seydina Umar ibn al-Khattab mu ngi ràngoo jaasi jim yoroon mu dem ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam fekk moom mu ngi tiit ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam li ko tiitloo mooy li mu gis gis na Seydina Umar ràngoo jaasi gi mu tiit dem wax ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko mu ngi ràngoo jaaseem nee na bi mu waxee lool fa qaala xamsatu bnu abdul muttalib fa'dan lahu fa in kaana jaa yuriidu xayran badalnaahu lahu wa in kaana jaa yuriidu sharran qatalnaahu bi sayfihi bi mu waa ji ñëwee tiit wax lool yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daw si wax ko seydna xamsatu bnu abdul muttalib asadullah wa asadu rasuulihi aleyhi salaatu wasalaam wa radiyallahu anhu ne ko ne waa ji jox ko ndigal xaarul yonent mi alayhi salaatu wasalaam di mu ne ko jox ko ndigal ubbil ko mu dugg laa wax na ñëw bu dee ne jàmm la bëgg rekk dina fi dinañu ko moom wasaareel li ñu ji mu bëgg dina fi fekk jàmm ju mel noonu dinañu ko defal lépp ci jàmm waaye nag bu dee nag ay la fi indi ay la bëgg bu ñëwee dinañu ko ray ak jaas jaaseem ji mu yor ci lañ koy reye man Hamza ci laa koy reye benn yoon mooy bu duggee jaaseem bu dee ne jàmm ko fi tax dugg dina fi fekk jàmm waaye nag bu dee dëgg dafay dugg ngir ay dinaa ko rey dinañu ko rey ak jaasi ji mu yor sax lañ koy reyee ubbil koy ko mu dugg fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa waa ji yonent bi alayhi salatu wasalaam nag la xaar yonent bi sallallahu alayhi ne ko idan lawu jox ko ne ko nee ko mu dugg waa ji ñëw fa adina lawu mu ubbil bunt bi seydna omar radiyallahu anhu bi mu kiiwee nee na am na ci yenn riwaaya yi yiñ la waxoon ne dañ ko ubbil ñu daal di koy jàpp nee na gars yi mooy ci riwaaya aslam bi mu ne bi ma ñëwee dañ ma ñaari nit ñoo ma jàpp ci sama côté yi mooy ciy jàpp liñ naan comme ni méthode gendarme yi daal di lay kii téye fii comme flic yi buñ jàppee kenn téye loxo bi kii téye loxo bi ñu daal di ko yóbbu ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci biir la ne woon nee na ñu daal di koy ñu daal di may téye noonu mooy liñ naan daal mel ni ku ku ku ko euh, entre deux téye ko noonu léegi nag yóbbu ko bi mu agsee nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal koy xëcc mooy mel ni ku poñe dajale yéreem yi mel ni genre poñe rek xëccu ko ci moom nee na nee na bi mu agsee euh, wa nahada ilayhi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hatta laqiyahu fil hujra fekk ko ci mooy genre pentre la woon mooy avant fi mu ne woon buy génn si nee na mu daldi fa axada xujzatahu aw bi majma'i ridaa'ihi thumma jabadahu bihi jabzatan shadidatan yonent bi alayhi salaatu daldi dajale yére mi jàpp ko rek xëcc ko xëcc bu dëgër wa qaala maa jaa bika ya ibn al ne ko lan moo la fi indi yow ibn al-Xattaab wax ko ci ton bu ne ko fa wallaahi maa ara an tantahiya hatta yunzila wala yanzila allahu bika qaari'a ne ko yow do gis naa ne doo yem lu dul ne yàlla dina wàcc ci yow mbugal mu tar comme am na ci yeneen riwaaye comme ni mu ko wàccee ci euh, al-Walid ibn al-Mughira boobu moytuwul lool dinaa ñaan yàlla mu teg la loolu leen nag bi mu ko waxee loolu moom Seydina Omar fa qaala Omar yaa rasulallah ne ko yow ndaw yàlla li première fois mu koy woowe ne ko yow ndaw yàlla li jittuka li umina billah wa bi rasuli nee na mu ne ko yow ndaw yàlla li kan man dama ñëw ngir gëm yàlla waaye gëm ndawam bi wa bi maa jaa min indillah ak li nga xam ne moom la dikke muy ndawam bi di yow li nga dikke jële ko ci borom bi subhaanahu wa taala mu ne moom imaam ibn Isxaaq fa kabbara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam takbiiratan arafa ahlul bayti min asxaabi rasulillah sallallahu alayhi wa anna Omar qad aslama nee na yonent bi alayhi salaatu wa bi mu moom dafa ñëw ngir gëm yàlla gëm yonentam nga xam ne moom la jële ci yàlla alayhi salaatu wa salaam nee na yonent bi alayhi salaatu wa salaam kontaan takbiir ndax ñoom bu ñu masoon a kontaan. du comme ñun yuuxu sànneeku fële kii yonent bi alayhi salaatu wasalaam naka noonu saxaabaam yi radiyallahu anhu bu ñu kontaanoon xabaar bu kii dañuy wax allahu akbar lañ doon wax allahu akbar lool muy sunna boo xam ne daanaka xaw naa dee ci yenn koñ yeeg yenn suñu nga xam ne suñu explosion de joie yi ñun leneen lañuy wax waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom da doon dolloo njikkal borom bi allahu akbar moom bi ñu waxee lool nag nee na ba waa kër gi wax ko ci kaw ba ñu ne woon ci kër al arqam ibn abil arqam yëg ne ci saxaabaay yonent bi alayhi salaatu wasalaam këne omar mi dugg ci léegi dafa tuub loolu wax nañ la léegi euh, sànk lan moo am ci riwaaya yooyu loolu mooy riwaaya euh, imaam ibn ishaq bi mu ne moom fa tafarraqa asxaabu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam min makaanihim waqad mu ne moom e, kii e, imaam ibn Isxaaq mu ne waa nu mu tudd yone e, saxaabaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam ginnaaw gi nag ñu daja ñu daldi tàqale ko jóge foofu fiñ nekkoon nekk ñoo xam ne nag kontaan gi yëg ak yëkkatiku ci seen bopp ba nga xamante ne nii ci la Seydina Umar ibn al daldi tuube naka noonu fekk tamit muy loo xam ne day ñëw renforcer tuub gi nga xam ne amoon nañ doole ci Seydina Hamza Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu moom ñëw tuub mbir mi nag ñu daal di koy kontaan ba xam ne mu ne nag moom imaam Isxaaq mu ne fa hada xadiisu ruwaat min ahli al-Madina an islaami Omar ibn al xiina aslam mu ne te lii nii mooy nettali waa ahlul Madina jële ci li nga xamante ni euh, mooy tuubug Seydina Omar ibn al-Khattab loolu mooy riwaaye bi nga xamante ni nii wax nañ la ñi nga xam ne dañu ko dëgëral mooy dañ ko dëgëral ndax yoon yu bari waaye sinon riwaaye yépp a da'if moo tax ngay dégg ñenn ñi naan riwaaye moom dañ naan rekk lii wérul dinañ gis nag beneen riwaaye boo xam ne ci riwaaye imaam ibn Ishaq waaye ba ñoo génn fii di ñëw ci beneen bi mooy riwaaye bi da mooy yu bari yiñ la waxoon version yu bari yi yépp meluñ nii am na yoo xam ne dane bi mu ñëwee la mu fekk kii di jàng moom bi mu ñëwee këyit gi jël ci sëram suuratul xadiid la doon jàng loolu sax bokk na ci li nga xam ne ñi nga xam ne dañoo gën a dàq xadiis ne non islaamu Umar ibn al-Khattab radiyallahu nettali bii moom bu ko kenn wax ndax wéerul ñoom bokk nañ li ginnaaw bi ñu ne sanad yi yëpp dafa da'if ñu ne en plus matn bi muy contenu bi dafa wute ñii yoo ngi jàng ñii ne moom da jàng suuratul Hadiid loolu sore na ak lu ne mais wax yooyu yëpp en tout cas wax nañ la li nga xam ne mooy ñi ko dëgëral ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim liñ ci wax ndax yoon yu bari moom nag euh, loolu mooy riwaaya bi nga xamante ne nii mooy bu njëkk bi ci euh, tuubug Seydina Umar ibn al léegi bii di ñëw incha allah dinañu gis yeneen riwaaye yi nga xamante ne nii wala beneen bi nga xamante ne nii moom opposé wu naag bii ci tuubug Seydina Umar ibn al radiyallahu taala anhu wa ardah wa anna bihi